wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasu mi'a wa isnaani wa sab'uun wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ahlal jannati la yatarawna ahlal ghurafi min fawqihim kama tarawna al-kawaakib kama tarawna al-kawkaba ad-durri kama tarawna al-kawkaba ad-durri al-ghaabira fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib bi tafaaduli ma baynahum qaalu ya rasuulallah tilka manaazilul anbiyaa'i laa yablughuhaa ghayruhum qaala balaa walladii nafsii biyadihi rijaalun aamanuu billaahi wa saddaqul mursaliin muttafaqun alayhi qaala al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaata ñun fiñ yemoon ba léegi ci baabu ma a'adda allahu ta'ala lil mu'minina fil jannati chapitre trois cent soixante-douze dernier chapitre bu Riyadou Salihine radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne kon bi passé gisoon nañ hadith mille huit cent quatre-vingt-cinq bi doon waan abi Musa ah non waan abi Sa'id al-Khudri mu hadith mille huit cent quatre-vingt-six waan abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna fil jannati shajaratan yasiru ar-raakibu al-jawaada al-muthammara as-saari'a min mi'ati sanatin maa yaqta'uhaa voilà mu ne kon tey ñu war a gis hadith mille huit cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-sept voilà mu ne wa anhu mu ngi koy jële hadis sahaaba biñ tudd léegi biñ tudd léegi mu war a mu mu mu mu euh, euh, solo woon hadis biñ jógoon mu sayyidina mawlana abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an an an muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ahlal janna yonent bu ne na waa ajjana de waa ajjana ah inna ahlal jannati waa ajjana waa ajjana la yataraawna ahlal samaa ahlal ghurafi min fawqihim mooy dañuy gis ña nga xam ne ñoo leen gën a kawe min fawqihim féete leen nga xam ne ñoo leen gën li nga xam ne taraawna ngeen di xoole di di xool al kawkaba duri étoile bu leer yu ba nekk sa kaw bu ngeen nee ci suuf ni ngeen koy séena ca kaw noonu la gaay bi séenantee <laughs> alxabir ba nga xam ne mu ngay nëbbu ma xam ne nuage yi léeg-léeg ñu ñu muur ko fil ufuqi ca horizon yi ca kaw minal mashriqi soit ci awil maghrib wala maghrib mooy euh, euh, bëj euh, muy penk wala wala so waaw so wala penk lu ko waral li tafaaduli ma baynahum ndax li nga xamante ne mooy ni ñu ngënalante gi nga xam ne moom la yàlla ci ngëneelam daal di def ah ñii gën a liñee gën a kawe ñee bi yeneen saa sala waxee lii xaalu ñu ne ko waaw yonent bay saa saa ya rasulallah yow ndawal yàlla saa salam xanaa ñoo ñële nga xam ne da ngay nekk di leen séen xanaa ñoo ñee nga xam ne da ngay leen di taxaw di leen séen mel ni bindiw bu kawe ba ngay séen xanaa ñooñu moom hein loolu moom tilka manazilul anbiya loolu de moom xanaa moom mooy mooy dëkkuwaayu yonent yi rek moom la war a doon moom alayhimu salaatu wassalaam laa yabluha xayruhum kurut ñoom moom man koo jote xanaa loolu la yonent saa salaam yonent saa salaam ne leen balaa aha kay ne mooy déedéet mooy du ngeen ko foogaa ah, ñeneen dinañu ko jote balaa aha kay dina ko jote walladi nafsi bi yadi wat ko ki nga xamante ne nii mooy sama loxo mu ngi ci ah, ah, sama bakkan mu ngi ci loxo muy borom bi tabaaraka wa taala ñooñ ñooy am mën am na ay góor lu nag ay jigéen bokkuñ nga amul mafhum rijaalun mooy ay góor yàlla ay jaamukatu yàlla yu jàmbar yoo xamante ne li leen ko may mooy amanu billah dañoo gëm yàlla dëgg dëgg ngëm wa saddaqu rusul ñu dëggal dëgg gu dëggal gu jëgg dayo tamat sëkk ar mursaliina ñi nga xam ne ñoom la yàlla yor ci ñoom la yónni ci ñoom ñu yonent yooyee alayhimu salaatu wassalaam mu ne hadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari naka noonu taalibeem al imaamu abul husayn muslim rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo comme hadiis yi génnoon fe imaam ahmad rahmatullah alayhi moo ko solo al imaam abu daawud sauf que al imaam abu daawud ñëw na te bokk ci woon ci bële imaam at-tirmidhi lan ak ibnu bi nag Abu Dawud at-Tirmidhi ibnu Maaja bokk nañ ko ñoom ñi solo nañ ko lu jiitu woon imaamu Ahmad rahmatullah solo woon na ko Allah Allah <laughs> ha waaw mu ngi ko indi ci ñaari bërëb indi na ko ci kitaabu bad'il xalqi baabu ma jaa fi sifatil janna waaye indi na ko ci kitaabu riqaaq baabu sifatil jannati wan naar buñ jëlee biñ njëkkaw san kitaabu bad'il xalqi mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne nettal ñu suñu sëriñ da Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar ibn Abi Sarh al-Qurashi al-Amiri bi Abul Qasim rahimahullah di al-Uwaysiyu uh, uh, kañ la gannaaw na kañ la génnaaw dajuma ko qaala mu ne haddathanii Maalik mu ne nettali na ma kese Maalik ibn Anas muy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari di sëriñu Maalik mooy sëriñu Maalik yi muy imaamu daaril hijra ci gannaaw na 94 génnaaw na. cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhi an Safwana ibn Sulaym mu jële ci Safwan ibn Sulaym Abu Abdillah ibn Abul Harith al-Qurashi Zuhri mawla al-faqih gane àddina la soixante génnaat neuf cent trente-deux rahmatullah alayhi an Ata ibn Yasar mu jële ci Ata ibn Yasar al-Hilali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a al-Madani al-Qas rahmatullah alayhi nekkoon mawla Maymunatu bintil Haaris ummil mu'miniin radiyallahu ta'ala anil jamii' gane àddina la 19 ci xilaafu Seydina Omar génn àddina la 94 radiyallahu anhuma an Abi Sa'iid al-Xudri mu jële ci Seydina Mawlaana Abu Sa'iid al-Xudri di Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Xudra ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraj al-Ansaari génn àddina la 63 am nañu wax ba la 74 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ahlal jannati yataraa yataraayuuna lañ def fi ahlal ghurafi min fawqihim <laughs> dañuy séen mooy séen waaw loolu la ko Wolof di waxe séen mooy dañuy séen di <laughs> séen xam nga dañuy séen dafa sori waaw ahlal ghurafi wóoroom salon yu mag yi njénn yu mag yaak pale yu mag yaak jëkkuwaay yu rëyee ca kaw min fawqihim féete leen kaw kama yatarao ratera kama yatara ayunal kawkaba duri comme ni ngeen di séene euh, li nga xam ne mooy astre étoile boo xam dafa war nañal xaabir bi nëbbatu fil ufuqi léeg-léeg mu nëbbatu feeñ ah min ci mashriq bi awil maghrib li tafaduli ma baynahum qalu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tilka manaazil anbiyaa laa yablughuhaa ghayruhum qaala balaa walladhii nafsii biyadihi rijaalun aamanuu billahi wa saddaqul mursaliin nii la ko imaam al-haafiz al-Buxaari yéen kaana al-imaam Abul Husayn rahimahullah moom daa dajale mbir mi ñaari version la ci indi mu ngi ko di kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa baabun taraa'i ahlil janna ahlal ahlal ghuraf ah kamaa yuraa al kawkabu fi samaa bon nañ jël bu deuxième bi moo gën a yaatu ta moo euh, kii wag bi mu ne haddathanii Abdullah ibn Ja'far ibn Yahya ibn Khalid imaam Muslim mu ne net Abdullah ibn Ja'far ibn Yahya ibn Khalid ibn Barmak al-Barmakiyu Abu Muhammad al-Basriyu rahmatullahi alayhi waaye al Baghdadi rahmatullahi alayhi kañ la gën a addina kañ la génn addina loolu de dajuma ko qaala haddathana rahimahullah Ma'n di Ma'n ibn Isa ibn Yahya ibn Dinar al-Qazzaz Abu Yahya al-Madani génn addina la 198 rahmatullahi alayhi an qaala mun haddathana Malik mooy taalib imam Malik yi ñëw hadith bi ci Malik la jaar mu jële mu Ma'n ibn Isa bokk na ci taalibeem yi gën a dëgër nag waaw bul jàpp ne fii mu ne nii Ma'n mi ah <laughs> ah te bokk na ñi nga xamante ne nii mooy imaamu Malik comme comme Yahya ibn Yahya bële ñoom dañ doon jàng bu imaamu Malik masoon a toog voilà bu imaamu Malik masoon a toog bu imaamu Malik masoon a toog muy muy jàng bokkoon na ci ñooñu moom maanum na Isa al-Qazazu rahmatullah alayhi kon mu ne haddathana Malikun ha mu ne wa haddathani Harun ibn Sa'id al-Ayli imam Muslim mu ne te nettali na wan donc sama beneen sëriñ di Harun ibn Sa'id al-Ayliyu di Haarun ibn Sa'iid ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlaahum Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a gisoon nañ ko ci jotaay wele gane àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent cinquante-trois rahmatullahi alayhi wa lafdu la mu ne kaddu gi moom la ñeel mu ne haddathana Abdullah ibn Wahb mu ne nettal na Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahu Muhammad al-Misri alfaqihu muy maliki bu mag bi gane àdduna 125 génn àdduna 197 rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne mu ne axbarani xabaar nañu Maalik ibn Anas gis nga taalibe imaam Maalik yaa ngi noonu ñooy feeñ gis nañ ci euh, nga xam ne imaamul Buxaari rahimahullah ci Abdullah ibn Abdul Aziz la ko jële mu la muy al-Uwaysi ah rahmatullahi alayhi moom euh, euh, ci moom la ko jële rahmatullahi alayhi gis nañu imaamu muslim première càllale bi nga xam ne moom la jëkk a tàmbali ah bi mu njëkk tàmbali mu jële ko ci maanum na isa ba pare bii nii moo di jële abdallah ibn wahb taalib wax naa la mooy feeñ la taalib imam malik yi la ci imam malik la jaar ah kon axbarani Maalik ibn Anas gis nañ ko sa Safwaana ibn Sulaymin an Ataa ibn Yasaar rahmatullahi alal jamii' an Abii Sa'iidin al-Xudrii radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ahlal jannati la yataraa'awna ahlal ghurafi min fawqihim kamaa tataraa'awna al-kawkaba fii mu ne kamaa tataraa'awna comme yéen ni ngeen di séenee di séen al-kawkaba tataraa'awna au lieu taraa'awna alkawkaba durriya alghabira min al ufuqi min al mashriqi aw al maghribi li tafaaduli ma baynahum qaalu ya rasulallah tilka manaazilu al anbiyaa'i alayhimu salaatu wa salaam laa yablughuhaa ghayruhu qaala balaa walladhii nafsii biyadihi rijaalun aamanuu billahi wa saddaqul mursaliin mu ngi noonu Allahu akbar kon léegi ginnaaw taxriij bi xadiis bi waa lu mu faa def waaye suñu bunt bii di wax li borom bi waajal prépareel ko waa aljana way ngëm yàlla yi aljana ñu ne la leer la mooy borom bi ci ngëneelam la def que ne dafa am ci xeetu yonent bari saa saa ak ñoo xamante ne nii du ñu yonent de waaye borom bi alayhimu salaam da leen di yëkk borom bi azza wa jalla da leen di yëkkati ci euh, dëkkuwaay mooy ci darajaay yonent yi alayhimu salaam pas dañu nekk fa ñuy ne ñu leen a takkook ñoom gën leen a topp borom bi da leen di xëcc foofee allahu ma ne allahu akbar la wax waaye yow loolu fadlullahi la sa waay yutihi man ma ne wallahu dhul fadl allah te xam nga àjjana jii nii Euh, al imaamul al imaamul al haafiz ibn Hajar rahimahullah bi muy sharali kitaabu bad'il xalq mu ne hadis bu mel nii hadis bu mel nii pour wan la non ngëneelu yàlla ci xeet bi rëy na ma sha Allah <laughs> waaw waaw wa kaana fadlullahi alayka azima waxoon naa la ku nekk ci ñun billaahi mën nañ ko yeneen saa saa la wax de waaye loolu dañu cee daggal laa wax ngëneelu yàlla ci ñun willeehi lu màgg màgg màgg màgg màgg màgg la mu ne kaay xool xoolal al imaam al na xajar mu ne waqad waqa'a fi riwaayati Tirmidi min wajhin aaxar an Abi Saïd mu imaam at-Tirmidi solo indi na bi ci beneen wàll bu jóge ci Seydina Abu Saïd mu wa inna Aba Bakrin wa Umara la minhum waaw yeneen lay saasaam bi mu tuddee ñii biñ ne waaw ñooñu xanaa ñooy yii lofo moom mooy mooy mooy mooy mooy dëkk waay yeneen yu kawe yi moom yeneen lay saat salaam ne leen <laughs> ne leen Abaa Bakar ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar bokk nañ ci hmm? waaw wa an'ama <laughs> inna ahla dar lii la wax inna ahla darajati al-ula la yaraahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a min ufuqi as-sama wa inna Aba Bakrin wa Umara minhum wa an'ama <laughs> Allahu akbar Seydina Abu Sa'id al-Khudri Ah! mu ne ah, inna ahla darajaati al-ula boroom daraja yu kawe yi la yaraahum dina leen gis man taxtahum ña nekk ci seen suuf biir àjjana kama taraw na comme yéen ñi li ngeen gise an najma at-taali'a biddiw bu kawe boo bële ci kaw asamaan sa feeñ na ngeen koy gise fii ufuqi sama ca peg ca kaw asamaan sa ca biir féete suuf di gise ñu leen féete kaw mu ne wa inna aba bakrin wa umara minhum allahu yeneen saa salaam te ne yëg leen ne Abu Bakar ak Seydina ak Umar ñoom ñaar ci lañ wa anama dugg xéewalu yonent yi alayhi salaam waaw waaw yaa shaa allah yaa sheikhaani léegi yaa raxam bajar mu ne euh, waaye euh, ñëw na tamit ay way ñun ja'alana allahu minhum way mu ne war a wa Tirmidhi aydan an Ali marfu'an mu ne al imaam at-Tirmidhi rahimahullah ba léegi solo na jëlee cette fois sayyidina mawlana Ali asadullahi al-ghalibi waaw radiyallahu ta'ala anhu lu mu yëkkati ba yeneen saa saa mu ne yeneen saa saa nee na inna fil jannati la ghurafan turaa zaahiru zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha fa qaala a'rabiyyu liman hiya ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala hiya liman alaana alkalaam wa adaama alsiyam wa salla billayli wannaasu niyaam allah waaw Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne Yonent saa sallam nee na àjjana am na fa ay xurafan ay waaye ay néeg yoo xam ne yii salon yu bakkane yii ngan di kër yii ngandi villa yu rëy yoo xam ne dañoo rëy rëy ngand ba pare rafet rafet goo xam ne tura zuhuruha min butuniha boo newee ci biir dangay gis ci biti waaye boo newee ci biti wa butunuha da ngay gis ci biir boo newee ci biti mooy dafa transparent de tous les côtés <laughs> te amul koo xamante ne ay vis-à-vis ñoo xam dañuy taxaw fee di yërlu la waaj a nekke non gisoon nañ fee xayma yooyu nga xam ne moom la mu'min bi di yor nga xam ne day am ci zaawiya bu nekk côté bu nekk dafay am ahlun ay soxnaam yoo xam day dikkal ku nekk côté bu nekk te ñeneen ñi duñ ko gis kon loolu moom taxul ñuy waaw <laughs> <laughs> waaw ñii moom Allahu akbar nee na benn kaw kaw ne ko waaw liman haala liman huwa ya rasulallah waa loolu kan la ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yeneen saa salaam ne hiya liman alaana al kalaam kër yooyee nga xam ne noonu ngeen leen di noonu la mel mooy ki nga xam ne dafa nooyal kàddoom du koo xam ne ku brutal waaw koo xam ne wax yu dur rek lay wax nit ñi waaw wa qulu linnaasi jëfu ci woon tous non du kooku mooy ki am alaana kalaam waaw dëgg nag lay wax waaw mu ñëwee sax bay wan dina na mu gën a rafete rek fa qul li yaqulu allati hiya ahsan waaw moom alaanal kalaam wa adama siyam ba pare saxe di woor di téye boppam ci lépp loo xam ne du ko may ngërëmu yàlla waaw waaye wa salla bil layl muy julli guddi wan niyaam fekk nit ñi ngi xaram ñu ngay nelaw nga xam ne lépp ngir borom bi rek bu nit ñi nelawee kaanu ila laylu arxas zikra za halakin qaamu siraan li ihyaa'i dujun naas <laughs> waaw Cheikhu Ahmadul Xadim ak Cheikh Serigne Touba radiyallahu anhu nee na gaa yu baax yoo yële may tudd fii ci xoqal bukaa wa ala saadaati amwaati <laughs> tab ci laradi alayhim kasamaawaati allahu akbar mu ne gaa yooyu kaanu nekkoon nañ idaamal laylu bu guddi gi masoona sànni wàcce ridoom bu ñuul bukk bii wóol bii muur ñëpp laa xale ci lëndëm këris waaw ku nekk daal di bokkook ka nga ka tey nelaw ak say nelaw <laughs> ñoom ñu bàyyi mel dañuy yootal gaay ñu daal di gaaw jóg ngir lan dundal li nga xam ne mooy ak dujun naati ak dujun naati ñu gaaw jóg ngir dundal guddi yi ngir seen borom wéetoog seen borom kon fii Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne leen saa sallam loolu wax ne ñooñu la wa salla bil layli wannaasu niyaam waaw ñii la loolu ñaaw yenent bay saa salaam li ñu wan mooy bu kenn nekk de koo xam ne doo nekk ku ambitieux quoi non waxoon naa la am na ñaa yoo xam ne boo leen déglu woon mooy yow ambition lañuy ñuy dagg ci yow te loolu moo gën a yées dañ lay gëmloo na gis nga daraja yu kawe yi ñoom diw la ñeel yéen ñi ci des manu ngeen a fexe en dafa impossible ngeen jege ko te loolu képp ku la koy wax mooy kooku xamul dara waaw te boo seetloo kooku xam nga lu mu def xam na ne de toute façon bu dee ab sëriñ lay woo sëriñ ba muy woote fexe na ba samp ko parce que leer na ko ne ñi ko fi jiitu woon moom am na ñu baax day fexe ba ba ne ci moom ci ñooñu lañ bokk bal moo leen gën ba pare. mu daal di nag ne affaire bi tëj na wala ci njabootam la yem wala ku bokkul sant sàngam wala ku kiiwul doo ko am loolu amul waaw man batta bihi amalu lam yusri bihi amalu koo xamante ne nii yow man batta bihi amalu sa jëf jëf ju baax ju lay may ngërëm yu yàlla ci nga gàttañlu ba yóbbuwula ci na la leer na askan wa lam yusri bihi nasabu askan wi nga bokk du la fa propulsé loolu yonent bi saar saa ma ko wax loolu mooy dëgg képp ku fi damm say say say kii di la gëm loonoo yéen moom toog leen rek ñun ñooy nekk kilifa yi ñooy nekk seen lii ñooy ñi baax yéen nag ngeen nekk ci suuf rek loolu kooku bàyyi leen ko ngeen seeti keneen waaw kooku da leen a bëgg ray ci njaam daa bëgg ngeen di jaam ngeen nekk ay jaamam ba ni ngeen di deewe ay doomam seeni doom nekk doom ay jaami doomam te loolu amul ci diine gis nga diine gaa yi bi ñu ñëwee lool loolu moo moo moo neex borom bi liñ naan euh, euh, l'égalité des chances ci l'islam la la la fekk baax waaw waaw yaa doon gis gaa yoo xam ne tekkiwuñu woon dara avant biñ duggee ci l'islam góorgóorlu ñooy sang yi mooy Seydina Omar radiyallahu waxoon ne ñun ñii nga xamante ne nii mos nekku tekkiwuñu waaw fa anzana allahu bil islam borom bi dañoo teggi teggal teggal jaare ko ci l'islam bés bu ñu bàyyee l'islam googu mu jaar daal di ñu ciy teral azallana allah borom bi dinañu doyadal dinañu toroxal waaw moo tax bépp jullit boo gis mu jàpp ne la félicité ak dundu gu neex ci kaw suuf fii mu ngi jaar ci summeeku ci li yonent bay saa saan jàngale di épouser idée yi kàccoor yéeféer yi seet ñun xam nañ ci dara bañ amee suñu indépendance yi ba léegi fan la ñu yóbbu tous tous dañoo gën torox wallah kon nag euh, loolu ku la gëmloo ne sawaay toppal lekkal suñuy lees bot dina baax nee leen ko doy loolu moom bu baax waaw waaw xanaa sëriñ bu baax sax ay taalibeem day fexe xëcc leen ci moom mu mu gën a kawe kawe kawe yëkkati leen mais yéen des leen ne nekk leen taalibe yi nga xam ne man bu ñu nee sax Serigne diw waaw mais ñu bëgg ne mbir mi noonu lay demee il suffit waa ji bokk ci moom moo la gën loolu amul loolu moo amul fen loolu amul allahu akbar <laughs> kon ñu ciy xame ne waa àjjana seen darajaat yi gisoon nañ am na àjjana mi at daraja waaw <laughs> ah, diggante bu ci nekk diggante asamaan ak suuf kon at dara ay darajaat la yoo xam dafa wute waaw suuratul Waaqi'a bi mu doon wax bi weer raakib bi di daw ci suuf ah xam nga foofu wax na ñaati gaa yi niñ doon <laughs> saabiquuna saabiquuna yi ulaa'ikal muqarrabuun waaw ak ashaabul yamiin maa ashaabul yamiin fii sidrin maxduud wa talhin mamduud wa zillin mamduud wa maa'in maskuub wa faakihatin kasiira laa maqtuu'atin wa laa bi ñu waaye wa saabu shimaali maa saabu shimaal ñooñu waa safara la mais waa ajjana ci boppam bokkuñu daraja ndax as-saabiquuna as-saabiquun ñoo féete kaw ulaa'ika al-muqarrabuun gaa yooyu yëre doxoñ leen doxoñ mu sori ndax nañ tawee ñooy gine jege yàlla après di ashaabul yamin waaw te gisoon nañ fii eh, eh, eh, ci aaya yi nga xam ne moom la al imaamu al-haafidu an-Nawawi rahmatullah alayhi indi woon aay bi nga xam ne moom la mujj woon a indi bi nga xamante ne wa mizaajuhu min tasnim yoo yële waxoon nañ la ne eh, yooyu rahiqum maxtuum muqarrabuuna yi kenn du leen ko njaral ñi ci des lañ koy njaral <laughs> waaw waaw taarifu fi wujuhihim nadratan yusqawna min rahiqin maxtum xitaamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al muqarrabun dafa am ay hum darajaatun la borom bi wax ñooñ ay daraja lañ <laughs> waxuma la ñoom ñoo incarné ñoo ñoom ci seen bopp ñooy darajaat yi Allahu akbar nga xamante ne nii li wóor daal mooy topp yàlla li wóor mooy topp yàlla ngir yàlla Allahu akbar li wóor mooy topp yàlla ngir yàlla waaw mu seet fu mu la soob nag daal di la fa yóbbu gis nga niñ defe ne tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd yonent yaa ngoog ñun ñoo gën a la ñenn ñi ci ñeneen ñoo la defe way ngëm yàlla ji moo tax yonent saa salaam bi ko waxee fii gis nga yonent saa salaam ñuy xëcc ci dara jaay yonent yàlla saa saa mooy bu leen nekk ay ñoo xam ne du ñu ambitionné du ñu am ambitieux quoi non ambitieux leen moo taxoon baax na ba xalis yi ñoo gis keroog bi naan Euh, euh, euh, bi ñuy wax téegu àjjana firdaws bi ñuy laaj sëy naa anas yooyu naan ko àjjana moo àjjana ci suuf la nekk wala ci asamaan yi mu ne ban àjj ban suuf ak ban safa asamaan moo mën a dégg ko àjjana àjjana mu nga ca kaw ginnaaw juróom-ñaari asamaan aras mooy néeg mooy téeg ba te lool yoneen saa sallam moo ne firdaws moo gën a kawe te téegu firdaws mooy aras tuwaawu firdaws mooy arasu arshur rahman mu ne bu ngeen di laaj seen borom laaj leen ko si ndax moo ci gën a kawe te dexu ajjana yi fa lay balli fa lay sayire di dem ci biir ajjana yépp daw firdaws lay jot allahu akbar léegi mooy gis nga lool mu ne bu ngeen di ñaan yàlla ñaan leen ko lool ba gën a kawe moo tax képp koo xam ne yar biñ la yar baaxut waaw yéen moom des leen ci lii rek waaw yal nañu yàlla rey ci loo xamante ne ak wàcc la déedéet loolu ambitieux wul du l'islam de wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun lañu alquran wax ci yii daraja yu kawe ñii xëccoo fa la xëccoo ngir jote ko compétition la boo xam ne laa ii saara fil qurab laa wax amul ëppalaate ci jaamu yàlla ak jege yàlla non non non loolu xam moo la koy may mais bul déglu débat yi la gars yi di wax ak poli ak waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy waxtaan suufu tànk yi nga xam ne bariwul njariñ ci yu mel nii di damm sa sa sa sa sa sa sa sa sa kii waaw say ambition jarul ngeen di def dara doomi ngoy moom na dem toog rek bu dëgg doomu nguy mën naa gën doomu ahmad ma nga xamante ne sëriñ bu mag la woon wala Sulaymaan wala keneen ak keneen fuuf loolu rek ka am bi waaw mbir mi du ay nasab kese du ay askan kese mbir mi jaamu yàlla la ngir yàlla kenn na la fi rawul laa wax waaw fekk maadaama yaa ngi teg ci liy yonent bay saasaan ne woon ma ne yaa ngi ciy won wi ku lay gëmloo ne yow moom demal toog bàyyi ko moom mu dem toog waaw moo la yeneen saa saa biñ ne ko yii ñooñ de xanaa ñooy ñooy rek yeneen ti alayhimu salaam moom seen kër ya laa seen dëkkuwaay yi moom laa yablu moom yii yeneen sa gaawum da ngay nii mu ne leen mukk walladi nafsi bi yadi yeneen saa saa waat ko ci ki nga xam ne moom la bakkanam moo yor bakkanam muy borom bi ki nga xam ne soxlawul di waat moom yeneen saa salaam allah ngir lu ñu ne bu ñu kenn damm suñuy ambition la wax rijaalun ay góor dinañu ko dëkke kër yoo yële mooy waaw këru yonent yi Abdullah mais du ñu ko wéete alayhi salaam am na ay góor yoo xam ne amanu billah dañoo gëm yàlla bu mag fekk wa saddaqu nekk siddiqiya dëggal kese lépp lu leen wax yonent yi alayhi salaam tukki ci ñoom te wér ñu gëm même bu dee seen téeméeri xel xel waa àddina bi yépp contraire bi lañ gis seen yoon newu ci maadaame wër na ci yonent jeex na alayhi saato wassalaam duñu ci am lu ñuy persévérer waaw ñooñu kay borom bi ci ngëneelam bu <laughs> xëcc leen ci ñooñu comme que moom la ñu gëm taay ay eh, jamono gaa yi sikki sàkkaat est-ce que bon affaire bi xaw na ko ah non loolu moom nan la fay demee noonu ñoom xooluñ ci yooyu moo tax gis nga Siddiq yeneen saa salaam ne moom ci la waaw ñu ne na Umar bokk na ci ñooñu Abu Bakr ak Umar waaw radiyallahu anhuma ja'alana Allahu minhuma ma ne ñun ñii ñëpp di kuy dégg ba àddina bi tukki yal nañu ci yàlla boole du loo xamante ne dañ ñu koy exclure de yàlla exclure ñu ci tous ku fi exclure sa bopp yaa exclure sa bopp borom bi nee ana inda zanni abdi bi hadith euh, euh, al man maa nga fa sama njortal jaam tollu ci man waaw bu dee new da ngaa jàpp ne yàlla du la defal dara ah waaw borom bi seetaat la ci maanuteem ak loolu impression boobu ak loolu nga jàpp ci moom waaye boo jàppee ne ma ne yi àgg dinaa fa àgg insha allahu taala dem som na yàlla ba pare nag jàpp ci sabab yi mu teg waaw billahi borom bi mën na laa yóbbu ci loolu lu raw foofu ndax moom nee na ana inda dhanni abdi bi maa nga fa sama njortal jaam yem ci man rek falaa yem waaw fal yazunna bi ma sha kon nag na njort ci man lu ko soob yaay seet waaw waaw dammkatu ambition yooyu moom jëlal leen dañ leen leen jël teg leen fee waaw ay ñoom oustaz diw ñoom boroom xam-xam diw ñoom moom kenn maru leen a dab loolu yaa ko waxal sa bopp waaw ay ñu weesu ñoñ falan baax nekk waaye suñu jamono yii moom ah fii moom ay ay ay ay médiocre plus médiocre plus mal kese ma ne la waxoolu am de <laughs> waxoolu am de yàlla xam na ne yoneen saa sam ne waxul waxul woon ne ah, eh, hadis bi ne sunanu Tirmidhi ne ne ne ne ummati kalmasar waaw nee na sama xeet comme comme waame la aw aw aw aw aw taw buy wàcc kenn xamul bu mujj ak bi njëkk ak bu mujj ban moo ci ëppale ak gëneel waaw bu dul woon lim ñu wax ci saxaaba yi ne ñooñu moom asxaabi asxaabi sama saxaaba yi sama saxaaba yi maa ngi leen leen di moytu lu ko law anna ahadakum bu doon kenn ci yéen anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa ñu xam ne saxaaba yi génn nañu waaw radiyallahu anhu bu kenn ci yéen dépensé woon lu toll ni Uhud Uhud or ni jël ko saraxe ko ngir yàlla bu sell dajoo mudd bu ab saxaaba daal di saraxe allahu akbar waaw du sa xaaj ñu xam ne kon ñooñu ñoo raw mais ku la fi gaay di wax ne ñoom ñoom ñoom kenn manu leen gars yi ku tëj ñu ne ñooñu mënuñ leen a dab mën nañ leen a roy mais mënuñ leen a dab yow yaa ko wax yow yaa ko wax te en général gars yi ñooñ ñuy wax fii wolof yi ngay dégg ñu koy wax yow ñooñu ñoom ñooñu ñoom ñooñu sax seen pratique ak seen kii sax ñoo ko tani moom waaw xanaa ñoom ñu yaafuus ña koy wax tax du ñëpp ñu koy wax ñoo góor ah am nañu góorgóorlu ñoo xam ne mais dañ leen a damm ci yooyu alors ko loolu amul waaw bul gëm ñu ne la diw moom ngay du sax benn nit lañuy wax mooy ku tëb ñu ne diw kenn manu koo dab amul moroom kenn manu koo dab ñooñu mën nañ leen a roy waaye manuñu leen a daf ma ne la loolu moom yaa ko waxal sa bopp waaw yow yemal limiteel sa bopp waaye man bu ma kenn limité waaw kay parce que yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi tabaaraka wa taala moo ma limité wul ci ngeen di wax yi waaw wa fi zaalika falyatanafasil mutanafisun tout le temps ngeen jàng ko ci baax gii képp kuy concurrence concurrence la ko yàlla bi ñi njëkkalante ci lu yiw fii lañ koy njëkkalante fii la concurrence bi nekk yonent saa salaam xamloo nañu ne da gis nga dara yaay yonent yàlla saa saa borom bi ci ngëneelam al mahd da ciy yëkkati ay nit ñoo xamante ne nii ci seen tànk lañ ñëwoon allahu akbar waaw <laughs> xanaa yonent bi alayhi salaatu salaam nee woon na euh, bokk na ci yooyu ci nit ki parce que fii dafa tudd lan te lii dafa dugal yëpp mooy gëm ba pare dëggal gëm yàlla dëggal yonent yàlla saa saa dugal na lépp waaw mu ne nit ki bu ñaanalee mbokkam ala wahril ghayb koo xamante ne jégg na kii noddu na wax li muy wax ba hayya ala salah hayya nga ne laa hawla wala quwwa comme niñ ko gisoon ah ba nim léegi mu ne képp ba pare ngeen ñaanal ma al la mu ne daraja la joo xamante ne benn nit kese la ko borom bi daal di jagleel képp ku ma ko ñaanal xalat lahu shafaati dina am sama sama rabb ba pare mu wax ci beneen yi ne képp koo xam ne ñaanal nga sa mbokku jullit ala zahril ghaibi ala zahril ala zahril ghaibi ci loo xamante ne nii mooy nekku fa waaw comme nga nekk foo xam ne yow nga ñaanal sa benn mbokku jullit sëriñ diw de wala koo xam ne fa sëriñ waaw diw de yal na ko borom bi defalal sàngam yal na ko borom bi kii yal na ko borom bi yëkkati ay darajaat waaw yal na ko boroom bi yokk ko dëgër koloor ko ci yiiw saxal ko ci faat ko ci yeneen saa saa nee na borom bi daa tàggat malaaka boo xam ne danaan amiin wala ka mislu amiin te yal yow yal na nga am lu mel noonu kon yow bu ñu ñaanalee yonent bay saa saa loolu ñun dañuy gëm ne <laughs> wasila ñun tamit malaaka ma nee nañu amin wala ka wala kum mislu ay ay ay non affaire yi jànguñu ko yone saa sam xamaluñu xadiis yi pour rien quoi xamaluñu ko pour rien léegi yow man ma am ambition wu nekk ak yonent bi saa saam ëllëg yow nga may damm ci ñoo xamante ne nii xaaju ñoo jege yonent saa saam la ñu am sax ci moom lañ ko jëlee nga bëgg maa damm ci seeni ñoom naan ma ñoo xamante ne sax wan waxuma ñi ci jaar yoon sax ñooñ waxuma leen sinon gars yi ñi ñuy wax fii nii nga nag naan ñii dañu yabaate quoi <laughs> ñii dañu yabaate quoi <laughs> waaw ñu bëgg maa damm foofu man damaa xoolul ñooñu man ñu ngi ne kawe foofu laa xool man rasuulu rabbil aalamiina alayhi salaatu wassalaam fa laa teg sama bët man teguma ko ci keneen ku féete ci moom suuf waaw te loolu waay ñaan yàlla mu boole maa ngoom <laughs> jeex na loolu mooy ambition jullit bu xam parce que fii yo sahaaba yi yu kon ñoom ñoom ñoo yonent mu ne ah waaw waaye balaa ah kay waaye am na ay góor yoo xam ne ma ne rijaalul ay góor laa wax waat naa ko ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom ay góor yoo xam ne dañoo gëm yàlla dëggal al mursalina waaw moo tax ngëm yàlla pas-pas kenn du ko asaalu kenn du ko fortaat gëm yàlla du ay mbir yu ñuy fortaat gëm day dëgër waaw gëm yàlla gëm sifaatam yi meloom yi waaw yooyu loolu ak gëm la tudd dañ koy gëm mais ay di gëm-gëm loo ah nañ ci lekk ah, ah wa baax na waaw te gëmoo ci tous wala yaasu billah wa saddaqul mursalin ba pare dëggal yonent yàlla saa saam lépp lu jutukee ci ñoom ñu dëggal ko ci lu ñuy saxal ak lu ñu naan amul ak lu ñuy dàq lépp ñu dëggal waaw te xam ne ñoom ñépp amul kenn koo xam ne dina ci waxe bànneex lépp lu ñu wax wax yu la bu leen borom bi wax Allahu akbar kon nag xadiis yii ginnaaw bi ko imaam indee ngir wan ñu ne la borom bi préparé wa ajjana kon awa ajjana am na ci ñoo xamante ne saalixuuna yi kon gis premièrement gis nañ ne dañoo am ay darajaat dañu wute tafaadul dafa am am na ci ñoo xamante ne ñenn ñi dañuy nekk ci suuf di leen gis ca biddiw ba ñoom itam bu ñu yërnoo di xool ñu suuf noonu leen di gise ndax sori waay allahu akbar waaw waaw allahu akbar yal nañu borom bi yëkkati ca darajaatu anbiyaa uya fa ñuy ne alayhimu salaatu wassalaam rawatina seen sang di borom kalaamu sayyidil mursaliin yii nga xam ne moom la ñuy fexe di ko jàngat